أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا qul innamaa ad'uu rabbii walaa ushriku bihi ahadan qul innii laa amliku lakum darran walaa rashadan qul innii lan yujiiranii min allaahi ahadun walan ajida min duunihi multahadan illaa balaagan min allaahi wa risaalaatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ma jaa bil qiblati wa man laa yara al i'aadata man saha fa ila ghayri al qibla bi nga xamante ne moom mooy wax ci li ñëw ci wàllu qibla ak képp koo xamante ne danga ngaa julli te fa nga julli jublu fa te julli woo maanaam nga jublu feneen fu bokkut ak qibla maanaam mooy atte yi nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu jamu ci wàllu qibla gisoon nañ ci xadis saydna anas bi radiallahu taala anhu bi nga xam ne mooy nettali waxu saydna omar radiallahu taala anhu mi nga xamante ne xadis bi xadis xadis xadis bi mawquuf la maanaam ngir ne saydna anas radiallahu taala anhu daf koo nettali waaye dafa am xukmu rafa maanaam attey xadis boo xam te ne dañ koo yëgati ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne Seydina Omar radiyallahu anhu la mu ne man de dëppoo ak sama borom subhaanahu wa taala ci ñetti gisoon nañu ñetti mbir yi mooy ci fu mel ni wattaxizu min maqaami Ibrahima musalla aaya boobu ak aayatu bi nga xam ne moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala wàcce aaya xijaab aayatul xijaab mooy aaya kiiraay ak ginnaaw ak beneen aaya bi nga xamante ne moom mooy bi borom bi subhaanahu wa taala wàcce rabbuhu an in in talaqakunna an yubdilahu azwajan xayran minkunna ba ay ba jeex maanaam kon aay yooyu yëpp borom ma sayyidina Umar radiyallahu anhu dëppoo na borom bi subhaanahu wa ta'ala comme gisoon nañ tamit am na yeneen exemple yoo xamante ne am na ci yoo xam ne yeneen comme lu demee nekk euh, usaar al Badr maanaam ñi nga xamante ne ñoom la euh, ñoom waa Badar bañ leen jàppee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon euh, prisonnier ñooñu ana lan moom seen mbir naka la war a demee loolu tamit Seydina Omar radiyallahu anhu moo ci dëppoog li Alqur'aan wàcce ak lu demee nekk fi nga xamante ne moom mooy ci sóoratul euh, hajj bi nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax euh, ci mbirum mbindu doomu aadama ba mu yegg ci fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko wax wax ja daal di wàcc dëppoog Alqur'aan maanaam Alqur'aan daal di wàcc dëppoog wax jooju mu wax. maanaam ak yeneeni yeneeni mbir yoo xamante ne Seydina Omar radiyallahu taala anhu daf koy wax mu daal di dëppoo ak loolate loolu maanaam day wane màggaayu Seydina Omar radiyallahu taala anhu fa boroomam subhaanahu wa taala jombul mu wax ci ki nga xamante ne ba mu duggee ci l'islam Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam dafa wàcc ci yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko dëgg-dëgg waa asamaan tey kontaan nañ bég nañ bégte gu rëy rëy ngir euh, kii ñuy wax Euh, Seydina Omar dugg na ci lislaam radiyallahu anhu ak yeneen ak yeneen ci ay jaloorem yu màgg muy ñaareelu xalifa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tamit ba tey xadiisu doomam ji mooy Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu bi nga xamante ne moom la doon nettaliwaat ba tey ci euh, maanaam ñu jublu woon qibla maanaam ñu jublu woon baytul maqdis ginnaaw bi nga xamante ne julli qibla dafa maanaam euh, ci guddi ga Euh, aaya bi nga xam ne moom mooy wax waa qibla bi dafa wàcc te moom mooy qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra masjid al haram euh, aaya boobu bi mu loolu ak li nga xamante ne moom la gisoon nit ñi maanaam jublu ci euh, jublu ci ci Sham mu waaji ji daal di ñëw romb daad ni euh, fa euh, daal ni leen ni man de see gis naa ni yeneen alquran wàcc na biig ngir wax ne nañu jublu kaaba ga kon nag ñu jublu leen fa ñoom ñëpp ñu daal di koy nangu loolu gisoon na njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo tey ne ak lii wane ni kon ki nga xamante ne dafa juum ci xibla bu demee ba ci biir julli gi mu xàmmee ni léegi kat fi ma jublu woon du xibla ndekete feneen la du daggu julli gi day tourner rek dem feneen daal di jublu li nga xam ne moom mooy xibla bi waaye loolu ci charte mu nekkoon koo xamante ne def na yitte ngir xam xibla bi fan la waaye bu amee leneen lu ko wan ne ko xibla bi du foofu rek day daal di du mooy doonte mi ngi woon ci biir julli gi beneen jàngat bi nga xamante ne moom moo ci amoon moom mooy ne ki ku nekkul ci biir julli mën naa jàngal leeral atte yi koo xamante ne mi ngi ci biir julli te du mën naa ne bokk na ci hadith yi ñu gisoon ba tey mooy hadith sayyidina Abdullah bi nga xamante ne moom lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli woon tisbaar juróomi rakka ñu ne ko ndax dañ koy yokk ci julli gi mu ne loolu lu mu doon ñu ne ko da ngaa julli juróomi rakka mu daal di tegalewaat tànk yi daal di sujjóot ñaari sujjóot ba'da salaam te loolu loolu li nga xamante ne moom lay leeral mooy ne bu fekkente ne kon dañoo am euh, dañoo dañoo dummóoyu xibla benn jamono ci biir julli gi te fekk ne njuumte la loolu bu boobaa euh, loolu du yàq julli gi su fekkente ne njuumte la waaye bu boobaa nag dañuy daal di gaaw jubluwaat xibla waaye amma du mooyu xibla te fekk yaako ko tey te fekk boobu noonu euh, du njuumte te du jamuj loolu moom dafay daal di yàq julli loolu tamit gisoon nañ ko gis nañ ci suñ jotaay bi weesu buntu bi nga xam ne moom mooy buntu bu njëkk ci di leeral atte yi nga xamante ne ñoom ñoo atte ci jàkka yi gisoon nañ maanaam muy baabu haqqil buzaaqi bil yadi min al masjid muy buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu euh, xoos Euh, euh, euh, tuflit ci lot loxo waaye ci biir jàkka ji maanaam nga nga nga tuxalo nga toxale ko maam nga xoos ko maam ngir dindee ko ci jàkka ji gisoon nañ ni moom mooy buntu bi njëkk ci juróom maam ci juróom fukki buntu ak juróom benn cinquante six yi nga xamante ne ñoom ñoo war a aju ci attey jàkka ak lépp loo xamante ne dafa aju ci teggi nii ak masala yi nga xamante ne ñoom ñooy wër war loo ci yooyu la mbir buntu bi moom moo nekkoon bunt bu njëkk bi mu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne mooy bu sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ak xaxtadiku ci qibla bi mu daal di metti lool ci moom maanaam ba nga xamante ne daf mu naqari ko ba ñu gis ko ci xar kanamam mu daal di koy jël daal di koy ak loxom maanaam mu dindi ko xoos ko ak loxom ba pare daal ci teg ne inna ahadakum idha qaama fi salatihi fa innahu yunaaji rabbah aw inna rabbahu baynahu wa bayna al qibla fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamayhi mooy lii nga xamante ne mooy lu wér boor mooy naka naka kenn ci yéen su fekkente ne dafa taxaw ci biir julleem moom dafay déyaale ak boroomam subhaanahu wa taala wala boog mu ne li boroomam subhaanahu wa taala naka boroomam subhaanahu wa taala moo nekk ci diggante moom ak qibla bi kon nag bu mu tufli kenn ci yéen bu mu tufli ci kanamam maanaam ci ci dëgmal qibla bi waaye na tufli ci ndeyjooram ak ci ronu tànkam yi mu ne summa axada tarafa ridaa'ihi fa basaqa fiihi summa radda ba'dahu ala ba'din fa qaala aw yaf'al haakada mu daa di mu daa eh, topp nag mu daa di jël loxoom maanaam mu daa di jël catu yérim catu mbalaanam daa di ci tufli ba pare daa di eh, lem cat bi ci boppam maanaam jël lenn li eh, yóbbu ko ca lenn geneen wàll ga ba pare daal ni wala boog mu daa di def nii xadis boobu kon moom mooy xadis bi njëkk a gis ci buntu boobu inshaa allahu taala danañ gis yeneen xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci buntu bi mooy yeneen ñaari xadis yi ci tegu te yooyu yëpp di dem ci jëmmi maanaa bi mu ne bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi qaala haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi al-Misri rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Kalaa'i te mu nekk dimashqiyul asl mi ngi génn ad rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk koo xamante ne bu imam al-Bukhari rahimahullahu taala di toxal ay xadis di ko jëlee ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah dafay faral di jël ay xadisam di ko indi bokk na fii nag tamit noonu la demee fii maanaam buy indi xadis yu nekk ci Muwatta bu imam al-Bukhari rahimahu imam imaamu Malik ibn Anas rahimahullah dafay faral di indi ay xadisam maanaam ci moom la koy jëlee mu nekk téere boo xamante ne daf koo dégg ba pare jànge ko maanaam da koo jànge ci imaamu Malik rahimahullahu gannaaw ba mu ko toxalee toxalin wu leer woo xamante ne da koo toxalee ci mbindu mu imaam Malik bind ci téere boobu mu jàng ko ci kanamam imaam Malik ni ko naam waw kay nii la moom mu daal di koy toxalee noona rahimahullahu taala ba nga xamante ne Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala doon wax naan ni gën a dëgër ci ñu solo Muwatta ci imaamu moom mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ak Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahu rahmatullahi alayhima imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu ta'ala tamit loolu la saxal mu bokk ci taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhim moom imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom te kenn doxal ci digganteem ak moom maanaam mu nekk sëriñ imaamu Malik ci bu maanaam bu bu direct waaye ñeneen imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom solo nañ ci moom waaye mu fekk mu am ku dox seen diggante ak moom imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom imam al-Bukhari lu bare bare la solo ci moom rahimahullah waaye imam euh, Abu Dawud ñetti xadis la solo ci moom imam at-Tirmidhi benn xadis imam an-Nasa'i fukki xadis ak ñett mu ne qaala mu ne axbarana Maalik mooy xabaare na nga Maalik moom mooy imam bu mag boobu rahimahullah imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ibn Husayl ibn Amr ibn al-Harith euh, te Harith boobu moom mooy euh, moom la ñuy tuddee zu asbax bi nga xamante ne moo tax imaamu Malik ñu naan ko al-Asbahi rahimahullahu ta'ala al-Himyari maanaam di cosaanam mooy waa mooy mooy waa mooy ca Himyar euh, Abu Abdullah mooy daakantalam Abu Abdullah al-Madani rahimahullah mi ngi gën a adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax tamit ne quatre-vingt-treize la ala kulli xaalan ci diggante boobu ci la gën a adduna mi ngi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imaamu waa jamonoom nekk tamit imaamu ci waa ahlu sunnati wal jamaa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo Euh, ñoom ñoom ñoom ñoo euh, am ngiir yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy ñeenti ngiir yi ñu topp ci waa ahlu sunnati wal jamaa ci buntu fiqh naka noonu noonu la nekkee tamit imaam ci waa aqida ba nga xamante ne waxam yi nga xamante ne moom la waxoon moom la waxoon Jahm ibn Safwan daan na euh, bi nga xamante ne moom la ko laaj ci wàllu bi mu naan istiwa ala al ak tontu bi nga xamante ne moom la ko tontu ba génne ku mu nekk loo xamante ne dañ koy sadd ci misaal. naka noonu wax na seedeel na boppam ne maa aflaytu hatta shahida li sab'una anni ahlun li dhalik musuma joxe benn fatwa lu dul ne am na juróom-ñaar fukki sëriñ yoo xamante ne seedeel nañ ma ne man yelloo na toog ñu laaj ma ay masala ci diine ma tontu ci maanaam ci booba rek laa doog a taxaw tontu ci diine waaye lu dul loolu lu jiitu loolu musuma woon nekk di wax ci ji ci diine euh, moo tax al imam ibnu Uyayna rahimahullahu ta'ala moom it ku ko màggaloon la rahimahullah ba firee ko xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan léegi tey nit ñi daal di jël euh, euh, maanaam nit ñi du di laxas di dem di wuti ji euh, ku leen leeral ci seen diine te duñu gis kenn ku gën a màgg ki nga xam ne mooy imaamu waa Madina imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala daal ni gisuma keneen ku dul imaamu Maalik dong moom mooy ki nga xam ne moom la imam a moom la xadis bi di wax rahmatullah alayhi te loolu ñeneen ak ñeneen wax nañ ko rahmatullahi ala al jami' imaamu Malik kon moom waral xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Naafi' maanaam an Naafi' mu ne Naafi' mooy mawla ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom tamit Abu Abdullah moom mooy dàqantalam moom Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala waa wax nañ ne berber la maanaam ci cosaan mooy berber la am na ñu ne déedéet du berber waaye daal ci Naysabur moom mooy cosaanam waaye ala kulli xaalin. gaab boo xam ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko moomoon waaye nag ki nga xamante ne moom moo ko ko jox euh, maanaam moo ko moomoon may waaye moo ko ko euh, euh, mu mu goreel ko ngir gis bi mu gisee mbaaxam ak sellteem ak ragal yàllam ak yeewuteem gu màgg ci diine mu daal di koy goreel naka noonu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay wax ne suñu càllale bii nga xam ne ci la ne moom mooy càllale gi gën a dëgër ci adduna bi adduna daj mooy Mâlik an Nâfi' an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom tamit moom euh, maanaam Salim Salim bi nga xam ne moom mooy doomu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daf doon wax naan ñun sax de maanaam Nâfi' barke la ci suñ ci ñun maanaam ñun waa kër Umar Nâfi' moom barke la ci ñun te maanaam dafa mel ni turam rek Nâfi' mooy kuy jariñe maanaam dafa mel ni turam Euh, rahimahullah nekk imam bu mag hatta ba nga xamante ne imaamu muslim rahimahullah suy indi xadis yoo xamante ne xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab la radiyallahu anhuma xadisu Naafi' lay jiital dooga indi xadisu Saalim yi maanaam nga gis ne euh, maanaam ni nga xamante ne te pourtant moom jaamul la rek ci kër gi jaam la woon ci kër gi waaye nga gis ni xam-xam di yëkkatee ki nga xam ne moom mooy jaam ba pare di ginnaawal ki nga xam ne maanaam ñàkk di ginnaawal gor ànd góor gi borom xam-xam bu mag la bañu ñu boole ci juróom-ñaari borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu yëpp kon dafay wane maanaam li nga xamante ne noonu la xam-xam màgge euh, kon mu ne an Abdullahi ibnu Omar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Euh, moom mi nga xamante ne moom mooy euh, Abu Abdurrahman moom tamit al al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala mi ngi tuub dugg ci lislaam ci juróomeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu gone la maanaam euh, bi mu amee moom juróom juróomi at boobu bi mu amee juróomi at ci juróom benneelu at ginnaaw nubuwa gi voilà ci juróom benneelu at ginnaaw nubuwa gi fekk moom mi ngi am juróomi at moom kon maanaam ci moom ci atum nubuwa gi ci at bi ci tegu rek. ci la gane adduna waaye mi ngi génn adduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab nekkoon ki nga xamante ne asari la dañ koo xamee woon mu siiwee nekk koo xamante ne day topp jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bëri na lu mu bo solo ci ay hadith moo tax bokk na ci muksiruuna yi mooy wal muksiruuna fi ahad fi fi wal muksiruuna fi riwayatil athar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar maanaam Abdullah ibnu Umar bi moom moo ci tegu radiyallahu ta'ala anhu moo tegu ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi solo 2630 hadis ci hadis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ ci 168 hadis imam al-Bukhari wéetoo 81 hadis imam Muslim wéetoo 31 hadis ci hadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee hadis bi moom mooy asahul asanid mooy hadis bi nga xamante ne moom moo a dëgër ci mbooleem càllalay hadis yi nag laaj bi moom mooy ana kon moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jiitalul hadis bi ci kaw hadis bi nga xamante ne moom mooy hadis bi ko weesu bu boobaa dañuy gis ne li nga xamante ne moom moo tax moom mooy ne euh, bi ko weesu moo gën a yaatu li mu ànd ak ne mboolem ñi ci nekk ay nit ñu dëgër lañ loolu léegi nag amaa hadith bii nga xamante ne moom mooy bii ni bii nii tamit dana jariñ li nga xam ne moo tax imam al-Bukhari indi hadith bi waaye bële daf koo jiital ngir jàngat mboolem jàngat yi nekk ci mboolem buntu bii ak buntu bii lii di ñëw yëpp ñu ngi ci hadith boobu loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala jiital ko mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma anna rasulallahi ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam raa dafa gis bu saaxan ak tuflit maanaam nga gis ne xadis bële daf ne nuxaama maanaam ak xaxtatiku waaye fii ak tuflit la gis maanaam kon ñu daal di gis ne xadis boobu du benn xadis boobu xadis Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaxtatiku la gisoon waaye xadis bi Seydina yeneen Seydina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tuflit la gis fii jidaaril qibla maanaam ci miiru qibla bi maanaam nga gis ne kon xë jàkk jumaa ji bi ñu ko tabaxee miir bi nga xam ne foofu moo jàkkaarloo xibla bi foofu la gis rek am ku ñëw tufli fa xam ngeen ni loolu léeg-léeg nit ñi dañ koy def mm. maanaam ñëw ci miir bi rek toog noonu rek daal di koy tufli wala léeg-léeg it gis ñoo xamante ne noonu la ñuy def maanaam dañuy nokk nekk ci ascenseur bi jékki-jékki rek xëy na rek daal di rek ñeneen ñi nga gis ci amit kenn <laughs> wala ñu dox ci mbedd nekk ci bus bi ba mu yàgg rek mu bëgg rek daal di tufli ci suuf noonu wala tufli ci ci wet gi yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne mbir yu di la yoo xamante ne bi nga xamante ne moom la yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam gise mbir mooma fa xakkahu mu daal di koy xoos maanaam ngi gis na kon daf koo daal di xoos maanaam euh, daf koo fomp maanaam nga gis daf koo xoos maanaam xoos bi nga xamante ne xoos yi nu fomp la waaye loolu ñàkkut maanaam lu mu téye woon loo xamante ne moom la ko xoosee lu demee nekk këyit wala maanaam lu demee nekk maanaam muy bantu Euh, tàndarma yi comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci yeneen hadith yi ak yu ne mel summa topp aqbala mu daal di dëgmal ala naas ci nit ñi maanaam mu jublu ci nit ñi fa qaala mu ne iza kaana su fekkente ne nekk na ahadukum kenn ci yéen yu salli di julli falaa yab falaa yabu soo ko bu mu tufli qibala wajhi ca fi dëgmal xar kanamam maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xame bu njëkk bi moom mooy ne imaam bi su fekkente ne dafa gis ci jàkka ji loo xamante ne dafay gàtt maanaam baaxut wala loo xamante ne xëy na tilim tilim la wala takk-takk la moom mu daal di koy dindi naka noonu ni mu waree imam bi noonu la waaye képp kenn koo xamante ne nekk na ci jàkka ji bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ciy jàngee moom mooy ne jàkka ji dañ koo war a setal dañ koo war di raxas waaye di war di war lépp loo xamante ne takk-takk la beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy julli war bu bu bu dee war naa mën a tufli waaye nag buy tufli ci biir julli gi su dee tufli gi da koo dab buy julli buy tufli bu mu tufli ci fi nga xamante ne moom mooy ci ci fi féete kanamam loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge waaye gisoon nañ ci hadith bi weesu naka lay def mu ne fa inna allaha li wér wóor mooy buur yàlla xibala waji moom moo nekk ci ci maanaam ci xar kanamam maanaam moo moo moo jàkkaarloog xar maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xamee moom mooy ne kon borom bi subhaanahu wa taala dafa am feeñu waaye boo xam ne moom lay feeñu ci xibla bi maanaam mooy nit ki suy julli ndekete boroomam subhaanahu wa ta'ala lay lool lool tamit nit ki kon dafa war a nekk koo xamante ne moo tax ci hadith bi ñu weesu moom la doon wax naan maanaam dafay ne mu ne fa innahu yunaaji rabba euh, maanaam dafay daal di déeyaale ak boroomam subhaanahu fa innahu yunaaji rabba naka moom dafay déeyaale ak boroom moom subhaanahu wa ta'ala maanaam kon lool tamit nit ki daf ko war a bàyyi xel iza salla suy julli maanaam kon ni borom bi subhaanahu wa taala mi ngi jàkkaarloog moom beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy kon nit ki war naa toroxlu ci kanamu boromam subhaanahu wa taala jamono ji muy julli te xam ne boromam mi ngi jàkkaarloog moom beneen mbir bi xamante ne tamit lañ ciy jànge moom mooy ñu war a jàpp ne ñu war a xam ne suñuy julli euh, maanaam ne borom subhaanahu wa taala dafa am feeñuwaay yu muy feeñu am feeñuwaay boo xamante ne benn yoon la koy feeñu fenn rek la koy feeñu mooy booy julli maanaam foofu dong lay def tajalli boobu te moom mooy sooy julli te moom mooy lan mooy day jàkkaarloo ak yow maanaam amul boo xoolee amul feneen foo xam ne dañ naan yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla fenn rek ngay jàkkaarloo ak yàlla mooy sooy julli te loolu noonu day tegtale màggaayu julli ak ngëneelam bu màgg gi nga xamante ne moom la am naka noonu day wane màggaayu xibla comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ba nga xamante ne taxaw jublu xibla jàkkaarloo ak moom rek jaamu yàlla la loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna hadith bi imaamu Malik rahimahullahu taala moom mi nga xam ne moom la ci hadith bi ci moom la jóge mi koy solo hadith numéro euh, taala euh, imaamu euh, al-Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat hadith numéro sept cent cinquante-trois hadith numéro mille deux cent treize ak six mille cent onze imam Muslim indi na ko hadith numéro cinq cent quarante-sept imam Abu Dawud hadith numéro quatre cent soixante-dix-neuf imam Euh, euh, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ci waa ashaabu kutubu sitta moom moo ko indiwul imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 724 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 763 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi rahimahullahu taala kon comme niñ ko gisee waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi ba mu des imam euh, at-Tirmidhi Abu Isa at-Tirmidhi rahimahu rahmatullahi ala al-jami' na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi qaala mu ne akhbarana Maalik muy ibn Anas rahimahullahu ta'ala gis nañ ko ñoom ñaar ñi gis nañ leen léegi gisoon nañ ne Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi imam Muslim ak imam Ibn Maaja moo solowul xadisam te imam al-Bukhari soloo na xadisam directement imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala mooy imam waa daarul hijra xadisam yi ñu ngi ci kutubu sitta imam an Hisham ibn Urwa te moom mooy ibn Zubayr ibn Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam radiyallahu ta'ala anhum maanaam moom mooy Hisham di doomu Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom mi nga xamante ne maanaam di ibn Khuwaylid bi nga xamante ne kon moom foofu la nekkee mbokk sayyidat Khadija radiyallahu anha bi nga xam ne mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sayyidat Khadija radiyallahu anha mooy Khadija bintu Khuwaylid voilà moom nag maanaam Seydina Zubair ibn al-Awwam nga gis ne Hisham kon ibn Urwa dafa bokk nekk mbokki saxaaba yu mag benn mbokk maanaam waa kër Seydina Abubakar la radiyallahu ta'ala anhu ngir ne Hisham di doomu Urwa Urwa boobu doomu Asma bint Abubakar la ci jigéen yaayam Asma bint Abubakar la ñaareel bi ci moom mooy kon bu booba radiyallahu maanaam muy waa kër Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci nekk na tamit doomi maanaam waa kër Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñun bu bokk ci ashara yi maanaam Seydina Zubayr ibn al lu tax ndax ndax doom ndax maamam mooy Zubayr ibn al-Awwam bi radiyallahu ta'ala anhu noonu nekk na mbokk ñoom Sayyidat Khadija ngir maanaam euh, nekk tanta maanaam maanaam maamam maanaam bàjjanu maamam la euh, waaw baj bàjjanu ba maamam voilà bàjjanu maanaam ah voilà wala boog ba ba bàjjenu maamam noonu la waaw ndax moom ma maamam euh, wala ah maamam mooy Zubair ibn al-Awwam maamam la waaw waaw maamam waaw maamam la <laughs> waaw <laughs> voilà maanaam bàjjenu maamam ndax sayyidat Khadija Khadija doomu Khuwaylid la moom ak al-Awwam ñoom ñaar ñëpp euh, ñoo bokk maanaam ay ay frère lañ ñoom ñaar ak frère ak sœur lañ maanaam euh, Khadija bintu Khuwaylid ak al-Awwam ibnu Khuwaylid euh, léegi maamam boobu nga am léegi nag maamam bi nga xam ne mooy Zubair ibnu al-Awwam maanaam sayyidat Khadija bàjjanam la bu boobaa euh, Zubair nag moom moo jur Urwata Urwata jur Hisham noonu la demee kon nag moom mooy voilà Abul Munzir mooy daakantalam dañ ko wax tamit Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala daanaka asadi ndax waa Banu Asad la mooy mooy waa kër sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha moom dañ ko tamit Abul Munzir di wax Abu Abdullah di ko wax Abu Bakr moom mi ngi gën a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci sëriñu imaamu Maalik yu mag yi rahmatullahi alayhi ah, nekkoon ko xamante ne tamit ci xala bu mag rahimahullah Euh, euh, nekk tamit euh, imam ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam naka noonu mu nekk kon doom di di doomi ñu tedd bokk ci waa kër ñu tedd radiyallahu taala anil jamii hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an abihi mu jële ko ci baayam te moom mooy mooy mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi radiyallahu taala anhuma mi nga xamante ne moom mooy Abu Abdullah mooy daakantalam moom tamit Abu Abdullah al-Madani rahimahullah mi ngi ganee adduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njaal beelu xilaafa sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fuqaha as-sab'a yi ci amul benn wuute juróom-ñaari boroom xam-xamu fiqh yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam amma abu zimam fi cegi a mag yi ci juróom-ñaar yi la bokk comme li nga xam ne moom la euh, abu zinad rahimahullahu taala wax nee na fuqaha yi nga xamante ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñeent lañ euh, Euh, maanaam te boole na ci Zubair ibn euh, Abdul Urwa ibn Zubair ibn euh, moom kon muy imam bu mag di borom ngëneel gu rëy nekk jaamukatu yàlla bu rëy rëy rëy nekk koo xamante ne borom ngëneel la nit ku dëddu àdduna te sell doomi nit ku dëddu àdduna te sell Euh, nekkoon ki nga xamante ne al imam ibnu Uyayna rahimahullahu doon na wax ne moo gën a xam ci mboolem nit ñi moo ci gën a xam hadiisu tantam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, mooy maanaam euh, muy ñett ñi nga xam ne ñoo ko gën a xam mooy al-Qasim ibnu Muhammad te bokk ci fuqaha as-sab'a yi tamit al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ak Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam ak Amra Amrata mooy gisoon nañ ko soxna soosu Amrata bint Abdurrahman radiyallahu ta'ala anil jami' moom Seydina Zubair Seydina Urwa ibn Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom it hadiis mi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di soxna yenente ni nday way gëm ñi ñoo koy wax ni nday way gëm ñi ndax alquran moo ko wax ne annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ñi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yey ci way ci jullit ñi ko ci seen bopp ci njàngilu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala daf ni wa huwa abun lahum te moom bàyyi la ci ñoom waaye nag soxnaam yi moo tax ndey lañ ci wéy gëm ñi maanaam nga gis ne ah, kon loolu moo tax ñu naan leen ummu ñoom ñu naan leen ummahatul mu'minina kenn ku nekk ci ñoom bu ñu ko tuddee dañ naan ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha muy at-tayyibatu bintu tayyib bintu bintu tayyib maanaam di ku sell ku laab ki nga xam ne mooy doomu ku sell ku laab ki moom mi nga xamante ne moom mooy euh, as-siddiqatu bintu siddiq ki nga xam ne moom mooy borom maqaama bu kawe bu siddiq bi moo di doomu ko nga xamante ne siddiq la radiyallahu taala anhuma moom mooy ki nga xamante ne moom mooy so doomu xaritu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki alquran wàcc maanaam ngir setal deram te muy ci ah, bi nga xam ne moom mooy sóoratu nuur aaya bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tuddee leer moom mooy ki nga xamante ne moom ah ki ëpp li mu soloo hadith ci jigéen ñi ci soxna yi te moom mooy soloo na lu tolloog deux mille deux cent dix hadith ci ay hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ soloo ci cent soixante-quatorze hadith imam al-Bukhari rek wéetoo na ci cinquante-quatre hadith imaamu muslim wéetoo ci 69 xadis ci ay xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ay xadisam nekk tamit ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna 58eem année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wa salaam moom muy habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nekk rop na maanaam ña ngi ko rop ca Baqiya al-Gharqad Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko moom mi nga xam ne an na mu ne anna rasulullahi ne na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa daal di gis fi jidaaril qibla ci miiru qibla bi mu daal di koy gis muxaatan ak ñandaxit maanaam euh, maanaam boobu ci gisee ñandaxit day nga aw wala boog busaaqaan wala boog tublit aw wala nu nuxaamatan euh, wala boog xaxtandiku maanaam ñett yii la gis fa xakkahu mu daal koy far maanaam mu xoos ko mu deñ maanaam loolu li nga xamante ne moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon bu ñu xoolee xadis bu njëkk bi li mu indi moom mooy nuxaama te xadis bi buntu bi buntu tufli rek lay wax mooy buzaq waaye ndax buzaq ak ak ak ak ak busaq benn lañ même maanaa bi la buzaq ak busaq te moom mooy tufli euh, euh, kon ñett yi nga xamante ne moom la moom moom mooy ñett xadis yi mu indi bu njëkk bi nuxaama rek la indi mooy xaxtandiku te bu boobaa mooy ne attey tuflit ak attey xaxtandiku benn la loolu mooy loolu euh, maanaam wala boog xaxtandiku ko moo gën a tar tuflit ndax xam ngeen ne xaxtandiku ci dënd lay génnee moo gën a tar tuflit ñaareelu xadis bi mu indi ci xadisu tufli ba tax mu indi ko ñetteelu xadis bi mu indi ci xadis boo xam ne day wax ñetti biir maanaam ne lii la wala lii wala lii imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala mujjee hadith bi ngir leeral ne ñetti ñetti mbir yi yëpp benn la maanaam ne ñoom ñoo bokk acte bi nga xamante ne moom lañu am su fekkente ne da ngaa gis tublit da koy xoos dindi ko da maanaam war gi mu war nga dindi ko moom lay leeral fii bu dee dañu dëng faa gis tuflit niki noonu nga gis ci xastandiku niki noonu nga gis ci euh, euh, ñan ndaxit ñan ndaxit mooy liy génnee ci bakkan moom ak xastandiku foofu lañ bokkee ñandaxit ak xaxtandiku ñoo nuroo fi ñu wuutee mooy ne ñandaxit ci bakkan lay génnee xaxtandiku ci ci dënn lay génnee tublit nag mooy li génnee rek kaw loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo leen wutale euh, hadith bi imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro cinq cent euh, vingt-trois imam euh, al-Bukhari rahimahullah dina ko indi hadith numéro quatre cent quatorze ak hadith numéro mille deux cent treize wala boog xadis yu ko nuru insha allahu taala euh, ndax euh, du même euh, xadis waaye ay shawahid lañ amma imam muslim rahimahullahu taala indi indi na ko xadis numéro cinq cent quarante-neuf imaamu ibn Maaja rahimahullah indi na ko xadis numéro sept cent soixante-quatre kon fii gis nañ ne imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt-cinq mille soixante-quinze vingt-cinq mille cent cinquante-six ak vingt-cinq mille neuf maanaam kon waa ashaabu kutubu sitta yépp ñett rek ñoo ko ci indi imam al-Bukhari benn yoon la ko indi te mooy suñu xadis bi feneen fu mu ko indi ay shawahid la ñaareelu imam imam euh, Muslim tamit benn yoon la ko indi imam Ibn Maaja tamit benn yoon la ko indi maanaam ñoom waa ashaabu kutubu sitta muy ñett ñi ñoom dañ koo indi fii dañ koo indi te kenn ku ci nekk benn yoon dong nga ko indi te hadith bi imaamu Malik ci lañ génn solowee hadith bi rahimahullahu taala ci càllaleem comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa bëgg indi hadith bi mu jële ko ci ki nga xamante ne moom mooy bokk ci ñi gën a wér ci ñu solo ci imaamu al imaamu Malik mu Muwatta am bi te moom mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala beneen bi kon mooy waa ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko ci indi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen ñett ñi mooy imam Abu Dawud ak euh, ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp indi wuñ ko beneen bi ci moom mooy hadith bi ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañ ala saakinihaa ab ni ko solo ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam euh, radiyallahu taala anil jamii' mu ne baabu xaqqil muxaati bil xafa min al masjid mu ne baabu buntu xaqqil muxaati xoos bi ñuy xoos ak ñandaxit bil xafa ci bant ah, min al masjid yi ci jàkka ji maanaam jële ko ci jàkka ji maanaam moom mooy su fekkente ne maanaam xam nga buntu ba la weesu boo xoolee daanaka mën nga ni kon waaw bu fekkente ne buntu bee weesu moom waxoon na ci wàllu ñett ne wax waxoon na ci tuflit ak yooyu te gis nañ ci xadis bu mujj bi ne ñoom ñoo bokk àtte kon ban njariñ lay amati bu boobaa dañ naan la imam al-Bukhari rahimahullah dafa baaxoo même ku dee benn xadis boo xamante ne njariñ gi waxoon na ko ci lu weesu tamit maanaam du tere mu indiwaat ko loolu benn la maanaam du tere mu indiwaat njariñ gi nga xamante ne maanaam indi bunt bi nga xamante ne day leeral njariñ gi ba ñëpp xam ne lii njariñ gii xadis bi am na tamit njariñ gii do bokkuteg ba mu ko njëkkee indi ñaareel bi ci def moom mooy sëriñ ba ko ko jàngal buy indi xadis bi sëriñ ba la taxoon mu jàngal ko ko moom foofu lay place boobu lay indi xadis boobu loolu mooy beneen bi ci def beneen bi ci def moom mooy ne xadis bu mujj bi bokk na ci li tax mu indi ko moom mooy day leeral ne maanaam wax comme ni ka qaida biñ la waxoon ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di leeral ak xadis boo xam ne dafa weesu euh, maanaam ci xadis bi bi bi mu ne buntu bii di nar a ñëw mu ciy wax lu mel noonu maanaam loolu daf koy baaxoo di ko def moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax fii wàllu ñandaxin ngir ne ñandaxin lu tax mu mu wax ko fii ngir ne léeg-léeg mën ngaa gis buntu bi rek daan ne eh, comme masalan koo xamante ne xoolul xadiis buntu bi rek lay xool maanaam daan ne ah buntu bi de buntu bu njëkk bi ne ah baabul ah, baabu haqqil buzaaqi ba pare daan ne bil yadi moom loxo lañ koy dindee waaye bu dee al ah, maanaam. Euh, muxaatib moom mooy ñettaxit mu ne ah mu ne bil xafaa bant lañ koy dindee maanaam nga gis ne lu tax ngir ne euh, tuflit moo gën a yomb dindi que bant maanaam que ñendaxit ngir ne ñendaxit moom mooy gën a kole tuflit moom li koy dindi da ngay xoos rek mu deñ bu bu woowee waaye ñendaxit moom da ngay da ngay da ngay boobu da ngay jël bant nga xoos ko maanaam mu doo mu deñ loolu bu boobaa ñu ne euh, ñaari njariñ yooyu maanaam ne daal bee moo gën a laaj insister bu njëkk bi loolu boo beneen njariñ la boo xamante ne moom moo ci nekk ci wax yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne wa qaala ibnu abbas sayyidna abdullah ibnu te moom mooy abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu taala anhuma nee na in watita su fekkee dina dagaa dëgg ala qadarin ci sobe raq bin bu tooy faghsilhu na nga ko raxas waaye wa in kaana su fekkente ne yaabisan dafa wow falaa déedéet maanaam bu ko raxas maanaam wax ji nga xam ne moom la Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhuma maanaam laaj bi mooy ana lan la jote ak bunt bi ñu ko indi maanaam ndax buntu bi mooy lan dañuy bant bi maanaam boo gisee ñen ndaxit da nga koy xoos ne waaw mais bu dee dama war a xoos bant bi bi kii ñen ndaxit bi kay mais après léegi lan mooy rapport entre boo déggee loo xamante ne Eh, luy lore la maanaam sobe azal dañ koy wax sobe ak lépp lu takk tilim tilim daal lu lu dand lu tilim mais bu dee dama ko war a xoos bu dee bu dee dafa tooy bu ma ko dëggee dama koy raxas bu dee dafa wow bu ma ko dëggee euh, grawul loolu ban rapport la am ak euh, nañ jël bantu xoos ko maanaam foofu nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam day day éveiller euh, intelligence u taalibe bi maanaam ngir nga nga ne ah xaaral ma xool luñ jote maanaam ngir ne fii euh, bu njëkk am na ay mbir yu bari yu ñu ànd yu ñu bokk bu njëkk bi moom mooy daf lay xamal ne la euh, li nga xamante ne dëgg maanaam jëmmi jàkke ji ak jëmmi xibla bi ñoom ñaar ñaari mbir yooyu dañoo am xorom na bu tax ñu ñu ñu koy wax moo tax fii tudd fii mbir moom tudd fi moo tax mu ne bu fekkente ne da nga kaa dëgg te fekk mu wow gaawul loolu mooy benn kon li tax kon ñu ñu ñu ñuy tere ku tuuf ci jàkk ji wala ku cee ñandaxu ñandaxit gi wala xaxtandiku géeg yu mel noonu maanaam mooy ma bi jàkka ji am ak xibla bi jàkk bi xor xorma bi xibla bi am muy benn ñaareel bi ci moom mooy ne daf lay leer day leeral fii ne euh, ñandaxit bi ci jëmmi boppam maanaam bu fekkente ne dafa wow moom lañ koy xoos maanaam ndax buntu bi daf ni buntu ñandaxit maanaam xoos buñ koy xoos mu lay leeral fii nag ne bu dee dafa tooy attention acte bi ma lay wax fii mooy bu dee dafa wow mais parce que bu dee dafa tooy doo ko xoos da koy raxas maanaam ngir mu leeralal la maanaam boobu mu indi tamit euh, asar bi waxu sayyidna Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ah, te kaw kon ci kaw loolu euh, beneen bi ci def tamit moom mooy day leeral ne euh, du sobe bi mu sobe wu moo tax maanaam du ne ñandaxit sobe la wala tuflit bi sobe la wala xattandiko bi sobe la waaye li tax moo xorma bi comme niñ ko waxee léegi ah, kon loolu lii nag al imam ibn abi shayba rahimahullahu taala toxal na ko ci càllale gu dëgër maanaam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Muusaa te moom mooy ibn Ismaa'iil al haafiz al Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu taala moom mooy Abu Salamata al Minqari al Basri rahimahullah mu ko xamante ne kon. Ah, Euh, dafa siiwee ci kunyaam naka noonu ci turam mooy Musa ibn Ismaïl euh, euh, at-Tabuzaki rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ci weeru rajab ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante ak moom amma ki nga xamante ne ñoom mooy ñi ci def nag te moom mooy imam Muslim imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullah alayhim ñoom solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox ci diggante ak ñoom euh, mu ne kon farda euh, mu ne qaala bilisna qaala axbarana Ibrahim ibn Sa'd te euh, moom it gisoon nañ ko muy waa kër Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mooy ismu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf euh, al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala maanaam ngir ne ku tudd Ibrahim dakantam day nekk Abu Ishaq maanaam euh, mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, nekk koo xamante ne ay euh, mi ngi bokk tamit ci taabi'i taabi'i yi bokkoon ci borom xam-xam yi gën a màgg rahimahullahu taala euh, mu hadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne axbar mu ne ah qaala axbarana maanaam gis nga ni qaala bi fii masalan bu ñu xoolee haddathana Musa ibn Ismaa'il qaala bind na qaala bi qaala axbarana Ibrahim ibn Sa'd mais bindul fii qaala bi fi ci def seetlu ngeen bindul bindul qaala bi waaye qaala bi dañ koy wax. qaala axbarana maanaam loolu lu mat a leeral la ci xadis maanaam yi ñuy wax yëpp bu ñu bindee xaddasanaa diw xaddasanaa diw dañ naan xaddasanaa diw qaala xaddasanaa diw qaala xaddasanaa maanaam foog ngay waxaale qaala bi doonte duñ ko bind maanaam dafa am mbir yoo xamante ne duñ ko bind mais foog booy nettali yow xadis bi foog nga koy waxaale maanaam loolu dafa bokk ci mustalax bi maanaam ci terminologie bi mu ne kon qaala axbarana wax na Ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri waaw kay Muhammad ibn Muslim ibn Abd Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata muy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Abu Bakr ah, al-Madani rahimahullahu nekkoon dàqantalam az-Zuhri ah, mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom moo doon noon xaqiqatan fuqaha as-sab'a yi juróom-ñaar boo xam fiqi moom mooy seen dono bu gën a mag rahimahullah ndax ñoom ñëpp jàngal nañ ko te seen xam-xam da koo jël naan ko moom euh, kon euh, al imam ibnu shihab az-zuhri rahimahullahu taala moom it xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mooy ki nga xam ne tamit moom moo njëkk bind téere xadis awwalu jaami' al-hadith wal athar ibnu shihab amirun lahu umar gisoon nañ ko mm-hmm. ki nga xam ne moo njëkk bind téere hadith yi ak di jeexatalu mag ña jeexatalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak man ñi moom mooy al imam ibnu Shihab mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn al-Harith ibn Abdullah ak ibn Abdullah ibn al-Harith ibnu Zuhra mooy maamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Zuhra bi mu ci wàllu ci jigéen ngir ne Aminatu bintu Wahb bi ah ah ibnu Abd Manaf ibnu Zuhra waaw kay kooku mooy ah mooy euh, moo tax ñu naan az-Zuhri foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amma euh, mooy ibnu Kilab Zuhra di ibnu Kilab di doomu Kilab ibnu Murraka maanaam euh, kon muy foofu la bokk muy Kilab foofu la bokk yeneen Yonent bi sallallahu alayhi ci wàllu baayam dégg nga maanaam moom maanaam hadith bi kon mu ne an Humayd ibnu Abdurrahman te moom mooy Humayd ibnu Abdurrahman ibnu Awf radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Abu Ibrahim moom mooy eh, dakkantalam Abu Ibrahim az-Zuhri al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay xadisam nekk ci kutubu sitta xadis eh, bi boo xoolee ñetti ñi maanaam eh, Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki waa Basra amma yeneen ñetti ñi ci des mooy Ibrahim ibn Sa'd ak al-Imam Ibn Shihab ak Humayr ibn Abdurrahman ñoom waa Madina lañ te ba pare non seulement waa Madina lañ ba pare waa maana ay Zuhri lañ ñoom ñëpp ay Zuhri lañ maanaam ñoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk maanaam euh, maam ci wàllu yaayam Zuhra ba pare ne bokku maam ci wàllu baayam muy bii Kilab maanaam ñoom lool ñoom ñett ñi ñëpp noonu lañ leen mën a an na mu ne naka Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu muy Seydina Abu Hurayra muy Abdurrahman ibn Sakhr euh, a dawsi al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu nekk ki nga xamante ne moom mooy ki dakkoon a mokkal bari lu mu daan indi ci maanaam ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy boroomu maanaam koor gu bari ji ak taxaw naafila guddi jaamu yàlla bu euh, bari bi euh, rahimahullahu taala nekkoon ki nga xamante ne moom mu gënoon a bari lu mokkal ci hadith euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax solo na cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith gisoon nañ sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma Euh, ibnul Xattaab euh, radiyallahu ta'ala anhu moom moom mi nga xam ne amoon na deux mille six cent trente hadith gis nga deux mille six cent trente ni mu sooree ak cinq mille trois cent soixante-quatorze maanaam te Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo ci tegu moo ci tegu euh, maanaam ci ñi gën a bëri lu ñu <laughs> jàngale ci ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam da ko doublé sax ah voilà <laughs> maanaam moom eh, imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhi eh, dëppoo nañ ci indi trois cent vingt-six ci ay xadisam imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize xadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit xadis ci musnadu imam Ahmad ibn Hanbal imam Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu am na ci trois mille huit cent soixante-dix xadis xam nga musnad imam Ahmad Euh, mi ngi maanaam à peu près quarante huit mille xadis quarante mille xadis la jege jege na ko tuuti quarante mille xadis moo tax ngay dégg ci tax bu ñuy wax tax ni ñu naan indi na ko vingt cinq mille nangam wala trente mille voilà maanaam ndax <laughs> quarante huit maanaam boo boolee kutubu sitta musnad imam Ahmad moo leen gën a gànn maanaam <laughs> moo moo tax euh, voilà te imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala da ko bindoon ngir ngir rek nit ñi mën a xam maanaam diine diine ji. mu mu teg ko waaye ni mu ko tegee nag moom mooy selon saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax hadith Seydina Aboubacar yi la njëkkee après Seydina Omar Ousmane ba ba fukki yi jeex mu jëlaat ordre ordre ah ordre wala agencement wu tur yi ci saxaaba yi nag radiyallahu anhum moo tax boo ñëwee ci hadith Seydina Abou Hurayra 3870 hadith yëpp dañoo tegaloo sans voilà sans mu bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy euh, sujet yi ñuy waxtaanee. mais ordre bi rek lay fekk moo tax musnad moo tax nusxa Abdurrazzaq an Muhammad indi na ay xadis yeneen i xadis yoo xam ne Abdurrazzaq an Ma'mar mu ne daana haddathana Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu anhu mais bu bokkee ci nusxa bi danaan haddathana Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam ibn Munabbih foofu day leeral turu baay bi ibn Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala dégg nga daal maanaam foofu la tàmbalee. Euh, rek aca daal di teg ba cent trente-sept xadis yi jeex ci nusxa boobu voilà mu doogi indi yeneen i càlla lay xadis maanaam euh, kon xadis euh, euh, bi kon Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom kon moo gën a bëri lu mu solo ci ay xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne waa Aba Sa'id te moom mooy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom la gën a siiwee waaye turam moom mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn euh, Ubayd ibn al-Abjar te moom mooy Khudra Abjar boobu moom mooy Khudra moo tax ñu naan ko al-Khudri euh, ibn Awf ibn Harith ibn al-Khazraj moo tax ñu naan ko al-Khazraji mooy wala waa ansaari ndax xadraj aws lañ ak xadraj maanaam xadraj bi mooy maamam moom sayyidna uh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci saxaaba yu ndaw yi ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag nekkoon ku ñu fonk nekkoon tamit koo xamante ne ku ñu màggal la moom it ci mu mi ngi uh, uh, maanaam mi ngi gane àdduna fukkeelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, kon euh, am ñoo xamante ne euh, dañoo wax ne que at bi mu génne àdduna moom mooy soixante-troisième année waaye wuute nañ ci am na ñu ne soixante-quatre am na ñu ne soixante-cinq am na ñu ne soixante-quatorzième année la ginnaaw gàddaw Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci Musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala moom am na ci mille cent soixante-dix hadith moo tax ci muksiruna yi tamit la bokk moom mooy wa kal Xudri yi Ah, moom al-Khudri boobu imam as-Suyuti ah, ah, rahimahullahu ta'ala di wax moom mii moom la moom 1170 hadith la bokk imam al-Bukhari imam Muslim ñoom ñëpp buñ boolee li ñu soloo ci moom mooy 43 hadith mooy muttafaqun alayhi 43 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 16 hadith imam Muslim wéetoo ci 52 hadith ci ay haditham mu ne haddathahu ñoo ko nettali moom moo tax bu ñu xoolee hadith bi le fait que hmm. imam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bokk moo tax xadis yi nekk numéro 408 ak 409 voilà ngir ne xadis yi borom xam-xamu xadis yi su ñuy wax xadisu daal di nangam dañ maanaam saxaaba bi la ñuy compter saxaaba bi wax moom mooy xadis bi kon fii bu ñu gisee ni ñaari saxaaba yi lañ moo tax ñu compter leen 408 ak 409 loolu moom moo indi euh, numérotation yi ah. voilà loolu moo ko indi moom mooy haddasaahu ñoom ñaar ñoo ko nettali te moom mooy lan Humayd ibn Abdurrahman ci càllale gi dafa solo mbir mi ci ñaari saxaaba kenn ku ci nekk nag jëmmi wax ji nga wax moom mooy lan mooy anna rasulullahi naka ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis nu xaamatan ak ko maanaam nga gis imam al-Bukhari rahimahullah subhaanallah nga gis waxul waxul lan waxul ñandaxit te buntu bi bi mu koy nofe daf koo nofe ci lan muxaat la la noxe waaye bu ti xadis bi ñaari xadis yi maanaam lañ mën a wax muy benn xadis ci ñaar moom rek la indi ci bunt bi ànd ak loolu indiwu fi baatu ñen ndaxit waaye xaxt dikul indi ngir daf lay wax ne la xaxt dikoo ñen ndaxit ñoo bokk àtte maanaam lu tax ñu bokk àtte mooy ñoom ñaar ñëpp dañ dañuy rattax te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk àtte ci xoos gi ñu leen war a xoos loolu lay wax fii maanaam mu ne Euh, kon def ko gis fii jidaaril masjid ci ci miiru jàkka ji maanaam ci sàkketu euh, jàkka ji fatanaa wala mu daal di jottali koo xafaatan euh, ab bant fa xakkahaa mu daal di koy xoos maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne imam bi wala borom xam-xam bi wala nitu yàlla bi wala sëriñ bi bu gisee lu jaaduwul moom ci jëmmi boppam mën na koo dindil boppam maanaam jarul muy joxe ndigal naan dindi leen lii maanaam moom ci jëmmi boppam moom mën na koo dem toxal ko boppam loolu tamit beneen bi ci def day wane rafet jikko bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rafet jikko hmm. ndax mënoon na ne rek am na lu ma gis fee lu kii ne dem leen dindi ko wala yu mel noonu ah loolu ak yu mel noonu te loolu maanaam mel ni buur ak i dagam te eh, bu ko defoon it gaa yi dañuy gaawtu waaye dëgg-dëgg eh, lool day wane ak rafet jikkoom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, beneen mu ne fa xakkaha mu daal di koy xoos beneen kon bii tamit day wane li tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi hadith bi ci buntu bi te moom mooy xoos gi ñuy xoos lan euh, ñan te loolu moom mooy yor jëmmi at yi xoos bi ñu war a xoos xaaxtandiku waaye comme ni mu indee euh, asaru sayyidina maanaam ta'liq sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam mu'allaq bi hadith boobu lu tax ngir day leeral ne bu fekkoonte ne lu ñuy raxas la maanaam bu fekkonte ne dafa tooy bu boobaa duñ ko xoos maanaam dañ koy dindi ak beneen mbir buy tax mu mën a deñ bu dee par exemple fu am suuf la dañuy toon mi duuf si wala ñu fuur ko wala boog bu fekkente ne fu fu fu am euh, maanaam fu ñu euh, fu comme fii nii ba dañ koy raxas rek dañ koy raxas dégg nga. waaw ci karo dañ koy waaw mën nañ koo fomp tamit ci karo mais wala fomp ko ba mu deñ daal ba mu deñ complètement dégg nga dégg nga mu ne kon nag euh, euh, mu ne fata kon ba mu ko defee mu ne fa qaala mu daal di teg ne idaata nag xama bu xaax bu xaaxtandikoo ahadukum kenn ci yéen falaayata nag xaman na bu mu xaaxtandiko xibala wajhi ci euh, xar ci fii jàkkaarloo xar kanamam maanaam moom mooy kon lii day tegtale ne su dee julli la maanaam su dee julli bu mu xaaxtandiko ci kanamam waaye wala an yaminihi waaye du caagin tamit ci ndey jooram wal yabsuq waaye na tufli an yasaarihi ci am aw wala tax taxta qadamihi ci ronu tànkam al yusra bi càmmoñ bi maanaam kon na tufli euh, ci ci ci ci càmmoñam maanaam loolu li muy tekki mooy kon ci yére bi lay tufli comme ni nga xam noonu la ko waxe woon ndax bu tuflee ci wala boog ci càmmoñam euh, beneen wàll gi ci def wala boog ci ronu càmmoñam loolu mooy bu dee tufli bii def laa noot ngir ne loolu mooy ëpp doole bu dee bu dee xaar tandiku bi daf laa noot waaw su fekkee dina xaar tandiku bi nootu la maanaam nga nekk ci biir jàkka ji masalan day daal di xaraam nga daal di ciy tufli comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, ku mel ni imam an-Nawawi rahimahullahu taala waxe waaye loolu bëri na borom xam-xam rahmatullahi yoo xam ne d'accorduñ ci ak moom comme ni niñ ko gisi woon ci suñu jotaay bi weesu ngir ne ci jàkka ji lañ ne waaye liñ leen liñ koy tontu mooy ne li imam an-Nawawi wax rahimahullah amaan na lool moo gën a yenu maan moo gën a euh, euh, tegu lu tax ngir ne bu dul woon loolu yonent bi sallallahu du mer ndax yonent bi sallallahu du mer ci ay caaxaan lépp lu ko kontaan loo ba ñu gis mu kontaan loolu it du caaxaan waaye lu ko mer loo du caaxaan dégg nga loolu euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, wala boog maanaam kon bu boobaa loolu tamit dañ ci xamee maanaam ni nga xamante ne noonu lañuy ñuy doxale maanaam façon yooyu yëpp am nañ waaye xel bi tax du duñu tufli ci ndeyjoor wala boobu buñ tufli ci ci kanam bu njëkk bi moom leeral na ko mooy ne yàlla nga jàkkaar lool loolu nag mooy li gën a tedd li nga xam mooy nit ki teraanga gu màgg la bu fekkente ne day julli ngir ne borom bi subhaanahu wa may na ko muy diiraale moom maanaam mu taxaw jàkkaarloog moom subhaanahu wa taala loolu lu xéewal la bu màgg a màgg xamante ne julli rek moo ko am loolu euh, wala boog julli nam ko amee leneen amewu ko comme niñ ko leerale Euh, ci bi bi ñuy tàmbali euh, téere bi mu ne maanaam téere julli laa bëgg wax kitaabu salaat euh, beneen bi ci des moom mooy kon ndekete booy tufli doo tufli tamit ci sa ndeyjoor waaye ci sa càmmooñ ngay tufli wala boo ci sa ronu tànk waaye ci ronu tànk càmmooñ bi lool tamit dañ koy xamee ni kon tufli maanaam xaxtandiku bii moom ñen ndaxit kon ak tufli ñu sobe ndax ñu doon sobe du la wax nga def du la duñ la wax loola dégg nga lii yëpp kon mbir la boo xamante ne bu mbiru euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro 410 ak 416 imam euh, Muslim dina ko indi hadith numéro 550 imam Abu Dawud dina ko indi hadith numéro 480 euh, imam An-Nasa'i dina ko indi hadith numéro 309 ak 725 imam Ibn Majah dina imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu hadith bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabun buntu bi nga xam ne laa yabsuqu du laa yabsuqu du tufli an yaminihi ci ndeyjooram fi salaati ci julli maanaam nga gis ne kon ba tey day doxal qaayida bi ñu doon wax ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala lu ci ëpp ci hadith bi weesu ci buntu bi weesu. dana ci indiwaale atte buy leeralaale buntu bi nga xam ne moom la nar a dugal maanaam lool loolu bëri na lu mu koy def rahimahullahu taala ba mu nekk qaida ci boobu ngir rek maanaam bëgg nit ki ba a fàtte maanaam ngir ne répété bi muy répété mbir mi loolu day tax ba doo fàtte mbir mi maanaam loolu tamit bokk na ci njariñ gu màgg gi rahimahullahu taala maanaam kon mooy ne boo nit ki bu dee julli ci ndeyjooram euh, euh, du du du du du du du du buy tufli du tufli ci eh, maanaam nit ki du tufli ci ndeyjooram ci biir julli loolu tamit moom mooy teggin gu mag gi nga xamante ne moom la nit ki war a amal ak eh, wàllu ndeyjoor bi wàll li nga xamante ne nag moom mooy cause bi dina ko indi ci ne malaaka bi moom moo nekk ci ndeyjooram insha allahu taala buñ ci yegsee leeral lan mooy malaaka bi moom moo nekk ci ndeyjooram ak bu malaaka bi nekkee ci ndeyjooram lu muy jariñ maanaam lu tax xanaa malaaka nekkul ci càmmoñam tamit maanaam euh, loolu euh, insha allahu taala masala boobu daañu ko wax léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Yahya ibn Bukayr te mu Yahya ibn Abdallah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu taala dakkan dalam nekkoon Abu Zakariya al-Misri waxoon nañ ko moom mooy imam boobu bu mag boobu rahimahullah nekkoon waa Misra jëlloo kër ak sayyid al imam Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala nekkoon taalibam ëpp li nga xamante ne moom la solo ci moom mi ngi gane adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu wasallam mi ngi génn adduna deux et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ci moom cent soixante-dix-huit hadith euh, imam euh, Muslim solo na ci moom ñaari hadith kese euh, waaye imam al-Bukhari dong moo soloo ci moom te kenn doxul seen diggante imaamu Muslim bi mu soloo ci moom ñaari xadis yëpp am na ko dox seen diggante ak moom imam Ibn Maaja naka noonu tudd na ko ci ñetti xadis yoo xamante ne am na tamit ku dox seen diggante ak moom waaye imam at-Tirmidhi rahimahullah wul ci moom benn xadis waaye tudd na ko ci wafil baab yi yi muy wax wafil baab Yahya ibn Bukayr ba benn yoon waaye indiwul xadisam ci téereem kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim ak imam Ibn Maaja rek ñoo solo ci moom amma imam Abu Dawud an-Nasaa'i at-Tirmidhi an solo woon ci moom rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne haddathana al-Layth te mooy ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala Abul Harith al ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nekk borom xam-xam fiqh bu mag bokkoon tamit ñi nga xamante ne amoon nañ njiir ba pare nekk imam bu mag mag comme niñ ko gise woon borom alal gu bëree bëri la donte mës ko génne azaka ngir ne alal ji bala moo maanaam du mat azaka jamais parce que day day day joxe rek dafa tabe woon tabe bu yéeme yéeme rahimahullahu taala maanaam nekkoon tamit koo xam ne jaamukatu yàlla bu mag la ragal ku ragal yàlla koo xamante na bëri war na lu daan julli di di guddi gi naka noonu di woor lu bare bare nekkoon koo xamante ne tamit dafa nooyoon ci nit ñi nekk ku rafetoon jikko koo xamante ne daanaka nit ñi daanuñu ko gis mu mer waaye loolu tamit dafa am jeexital ci taalibe yi maanaam ba nga xamante ne maanaam la fait que amul woon benn tàngoor bu ne ci moom maanaam dafa nekkoon ku seet bu guy loolu nag dafa indi woon euh, ba dax taalibe bi tamit euh, mujj gi da maanaam daamu leen imposer rigueur yu bëri yi maanaam daanu leen imposer yenn yu metti yi loolu nag moo waraloon tamit ci moom mu nekk koo xam maanaam taalibe bi tamit toxaluñu dëgg dëgg xam-xamam comme niñ ko waroon a toxale maanaam ngir ne amuñu woon tàmmuñu rigueur boobu comme taalibe imam Maalik gi niñ ko tàmmee woon ah rahimahullah maanaam ni mu leen yaree woon ci rigueur boobu nga xamante ne ba pare nekk koo xamante ne moo tax am na benn bés ñoom comme moom nekkoon na Madina tamit ala saakina afdalu salaatu wassalaam ginnaaw ga la dem eh, Misra ba bés taalibe imam Maalik ak taalibe imam Layth rahmatullahi alayhi ma daje ne dañuy xool ñun ñaar ñun ñi suñu taa sëriñ si euh, euh, maanaam ñu ñu xool nan la ñuy réagir ñu bàyyi ba cours bi tàmbali ba maanaam ñu war a jàngale rek dars bi tàmbali rek gaa yi toog ci ginnaaw sàkket bi di waxtaan maanaam ci ginnaaw mbaar bi di waxtaan rek bu dee imam ñuy dem ci imam Layth imam Layth bàyyi leen waxu leen dara bàyyi ñoo ñuy waxtaan ñu ne gis ngeen suñu sëriñ ñu ñu dem ci imam Malik ne imam Malik bu gaa yi de tàmbale la leen dàq ñoom ñëpp ñu bi leen fi kenn ñëwati waaye ñoom ñëpp mu dàq leen loolu nag mais loolu ñu ne gis ngeen ñu ne wax ñu loolu mais loolu dafa am jeexital bu rëy ci njàngale imam Malik parce que rigueur bi mu tàmbal taalibe bi te loolu da koo tàmmoon aussi parce que da koo tàmmoon bi mu nekk xale bi mu njëkkee dem jàngi ci Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Euh, mu tàmmal ko rigueur boobu mu gis ku mel ne moom Jaafar as-Sadiq mu tàmmal ko rigueur boobu mu gis ku mel ne moom az-Zuhri mu tàmmal ko boobu ku mel ne Naafi euh, ibn Umar mu tàmmal ko lool ci Salim ibn Abdullah ibn Umar mu tàmmal ko lool ku mel ne Hisham ibn Urwa mu et cetera ku mel ne Jaafar as-Sadiq euh, mu tàmmal ko radiyallahu ta'ala anil jami' loolu surtout ñi nga xam ne moom Ibn Hurmuz ak Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ñaar ñooñu surtout ñoom ñaar. nga xamante ne moo tax imam Malik bu naan ah, qaala ahlul ilmi bi baladina ci mu Muwatta borom xam-xam yi ci suñu dëkk bi nee bu ko waxee rek ñaar nit ñooñu la ci jublu maanaam nga xam ne euh, kon euh, maanaam euh, loolu maam ngir rigueur bi nga xam ne moom la jëlee ci ñoom ndax yaayam loolu la ko waxoon tamit demal ci Rabi'a nga jëlee ci moom ay tegginam laataa ngay jël xam-xamam maanaam loolu yëpp moom moo tax. Euh, rigueur boobu mu tàmmoon ba mu nekkee euh, moom la transmettre ñi nga xam ne ñooy taalibe bi te loolu moo transmettre wu ci ngiram bu ba léegi ci ngiram gi noonu rigueur bu metti boobu moo ci nekk te lool lool loolu noonu li ko indi moom mooy ak taa ak kii rek euh, ak ak kii moo ko indi mooy mooy mooy mooy teggin yu nga xam te ne la ñuy sàmmonteel tout le temps te loolu lañ ci ki jàng laataa muy jàng leneen. imam Layth ibn Sa'd nag rahimahullah moo ko gënoon a rëy xam-xam comme ni ko imam Shafi'i waxee ne imam Layth mu pour xam-xam imam Malik rahimahullah waaye malgré loolu yàlla cër bi imam Malik la ko jox ngir lan ngir tamit teggin ak rigueur bu mag bi nga xam ne moom la ci amoon rigueur boobu imam Layth méritoon noonu ngir sedd gi mu sedd maanaam yàlla moo ko bindee noonu mu sedd nooy nekk ku rafet jikko waaye nag euh, xam-xam itam dafa laaj tamit beneen xeetu rigueur maanaam malgré que da mën ngaa rafet jikko sell ak yooyu yëpp waaye dafa laaj rigueur boobu moo tax moom ngiiram nga gis ne ñoom defuñu ci yitte taalibe yi defuñu yitte boobu ba ngiiram mën a taxu dem wuuteeg imam Maalik nga xam ne taalibe mi dañoo def boobu rigueur rahmatullah alayhim euh, kon imam al-Layth na Sa'd moom ay xadiisam ñu ngi ci si sitta muy imam bu mag boo xam ne vraiment waruñu ko fàtte maanaam ndax dafa mag rahimahullah euh, ànd ak subhaanallah xoolal ñu tudd Layth xam nga Layth mooy gaynde Layth tur la ci tur gaynde yi hmm. ah gaynde c'est le lion ànd ak ànd ak loolu mais mais moom dafa dafa xam naa gaynde gu góor gi la maanaam moom mooy sedd gaynde gu jigéen gi moom moo gën a tàng ah, <laughs> ah an an an an an an Uqayl ah, te moom moom tamit Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, moom euh, tamit nekk na koo xamante moom tamit ci euh, asmaa'ul mufrada yi la bokk maanaam kenn la ku tudd Uqayl ci kutubu sitta bam jeex kenn rek nga ciy gis mu tudd Uqayl te moom mooy kii te papaam ibn Khalid maanaam maamam Aqil la du Uqayl maanaam ñoo bokk niñ leen di bindee lool ah waaye wuute nañ mooy liñ tudde woon na moom la ñu al mu'talif wal mukhtalif maanaam mu'talif nuroo nañ niñ leen di bindee waaye wuute nañ niñ leen di waxe niñ leen di maaxe Ah, dégg nga moom mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it dëkkoon na Sham to Madina la dëkkoon ginnaaw gi mu dem dëkki Sham ginnaaw gi mu dem dëkki Misra ah, maanaam kon dañuy gis ne waa hadith bi kon ba fii mën nañ ni waa Misra lañ waa tamit waa Madina lañ ah voilà maanaam an Ibn Shihab te moom mooy gisoon nañ ko léegi az-Zuhri an Humayd ibn Abdurrahman gisoon nañ ko mooy ibn al-Qurashi al-Madani ah voilà anna Aba Hurayra nag sayyidina Aba Hurayra radiyallahu ta'ala Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu maam ko ñu gis na hadith bi waa Madina lañ doon ba Seex Abu Bakr moom moo dëkkul woon Madina te moom Misra la dëkkoon ngir ne imam Layth ibn Sa'd dafa dëkkoon Madina ginnaaw dem toxu ji ah, mën nañoo wax tamit ne genn wàll gi waa Misra lañ te mooy Yahya ibn Bukayr ak Layth ibn al-Aqil al-Ayli ah, yeneen genn wàll gi muy imam ah, ibn a az-Zuhri Humayr ibn Abd al-Rahman ibn Awf Abu Hurayra radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom waa Madina lañ maanaam mu nekk nu ko waxee noonu rahmatullahi ala al-jami' radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne axbarahu ñoom ñaar ñoo ko xabaare anna rasulullahi nakara ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam raa dafa gis mu xaamante nag xaartandiku fii haa'idil masjid ci peggu jàkka ji maanaam mooy miiru jàkka ji dégg nga fatanaa wala mu daal di jottaliku moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xasaatan ak bant nee na fa xattaha mu daal di koy xoos dégg nga xattaha ak xakkahaa benn maanaa la maanaam ñu xoos ko summa topp qaala mu daal di wax ne iza tanakhama suy xaastandiko ahadukum kenn ci yéen falaa yatanakhama bu mu xaastandiko qibla waji ci eh, luy féete eh, xarkanam wala an yaminihi du caagin ci ndeyjooram wal yabsuq te na tufli an yasaarihi ci càmmoñam aw wala boog taxta ci ronu qadamihil yusra euh, ci tànkam bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, tànku càmmoñ càm càmmoñ bi maanaam kon lool tamit ñu gis ci atte boobu noonu. Hmm? Euh, atte maanaam du ci hadith du ci buntu bi la waxee ne malaaka euh, mu ngi ci ndeyjooram kon xam naa biñ ko leeral bu ñu yegsee foofu inshaa allahu taala euh, ci lañu koy leeral moom kon hadith bi tamit bu ñu xoolee gis na ne 410 ak 411 la wax lu tax ngir ne ñaari saxaaba yi ñoom ñoo ko solo radiyallahu taala anil jami' taxrij bi moom lañu gisoon léegi ci 408 ak 409 dégg nga mu indiwaat jëmmi xadis bi ngir leeral maanaam ngir wuute tamit maanaam ngir ñaari njariñ mu indi ko ci njariñ bu njëkk bi moom mooy ne eh, càllale gi mu ko njëkk indee eh, ba ci ba ci al-imam az bu njëkk bi moom mooy bu njëkk bi Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki an Ibrahim ibn Sa'd Ah, ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam boobu la bi ci des moom mooy ci eh, beneen bi ci des moom mooy eh, beneen riwaaya bi moom mooy bu waa eh, Misra yi mooy Layth ibn Sa'd imam Yahya ibn Bukayr mu jël ko ci Layth ibn Sa'd di ko Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al mu jël ko ci al-imam az-Zuhri rahmatullahi alayhi loolu mooy benn bi moom mooy ni day gën a dëgëral xadis bi ngir ne xadis bi su fekkente ne dafa may càllale yu wuute loolu day wane dëgëraayam loolu mooy ñaareelu njëriñ gi nga xamante ne moom la am moom mooy ne euh, baatu xakkahaa ak xattahaa benn ak ba def moom mooy jidaarul masjid la wax bii xaayatal masjid la wax maanaam ngir wane wuute yi nga xamante ne moom la baat yi wuute te wuute googu wàññiwul euh, dara ci njëriñal baat yi ak leeral li nga xamante ne moom moo aju ci euh, baatu hadith bi dëng mu ne waqa mu qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Hafs ibn Umar te moom mooy Hafs ibn Umar ibn al-Haaris al-Azdi rahimahullahu ta'ala Abu Umar mooy dàqatal Abu Umar al-Hawdi al-Azdi an-Namari al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu eh, ta'ala imam al-Bukhari imam Abu Dawud ñoom ñaar ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante maanaam sëriñu ñaar ñooñu la directement Euh, imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaari hadith euh, bu njëkk bi dafa ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari an qala haddathana Hafs ibn Umar comme ni nga ko solowee ci euh, bi ci def mooy daf ko jëlee ci Amr ibn Mansur mu jële ko ci Hafs ibn Umar maanaam mu ñaari hadith yooyu imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala solo na ci moom benn hadith wuute li moom az-Zahabi wax Euh, ak ñeneen rahmatullahi alayhim ne solowul ci moom benn xadis imam at-Tirmidhi solow na ci moom benn xadis euh, moom nag dafa nekkoon koo xamante ne borom bi ni mu ko bindee woon subhaanahu wa ta'ala mooy dafa weexoon karaw karaw bopp bi ak sikkim bi yëpp dañoo weexoon tàll maanaam dañoo bijjaawoon lépp dafa weexoon euh, mu ngi génn àdduna ci dal axira mooy weer wi ñu génn ci deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, kon gis nañu imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom hmm? euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala fii bii mooy ñaareel yoon bi ñu koy gis qaala nee na haddathana Shu'ba te moom mooy al imam ibn euh, Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Warr al-Ataki ar-Razzi rahimahullahu ta'ala Abu Bistam al-Wasiti moom waa Basra al-Basri rahimahullahu ta'ala Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Ataki thumma al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, moom euh, mi ngi gane àdduna quatre-vingt-sixième année am na ñu ne quatre-vingt-deux wala quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixante ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam bu mag a mag rahimahullahu taala ci waa Basra njëkk faa waxtaane lépp lu aju ci wàllu ak jarh wa ta'dil di jam nit ñi ak di di di di di di di di di seede Euh, imam la boo xamante ne kon mooy imam waa Basra nekk koo xamante ne euh, neewoon neewoon na man musuma man taglis musu koo def musu wax lu ñu xamante ne day day nëpp nëppal wax musu koo def ba pare nee na nëpp nëppal wax moom njaaloo mu ko gënal maanaam gis ne maanaam mi nga xamante ne noonu la nekkee ku dëggu ci ay maanaam nëpp nëppal gi def ci hadith ay wax maanaam voilà maanaam wax ji di nëpp nëbb euh, càllaleegi wala yu mel noonu wala di tudd loo xamante ne day tax mbir mi du leer loolu neen mosu mu koo def waaw te njaaloo sax ama ko gënal dégg nga euh, kon maanaam mu nekk kon imam bu mag rahimahullah boo ne bokk nañ ci nga xam amirul mu'minin la nañ xaq maqaamay amirul mu'minin ci maanaam te loolu maqaama bi gën a kawee ci xam-xamu hadith mooy amirul naan di wax muhaddis la euh, ay xaafis ak yooyu loolu xaafis sax déjà dafa jafe maanaam ñu màgg ñi daanaka ñu mujj ñi daanaka ay xaafis ibn Hajar ngay dégg ay xaar ñoom xaaral Suyuti ak ñu mel noonu bariwuñ dara waaye amirul mu'minin moom mooy maqaama bi gën a kawe ci xadis waaw mooy bi mooy loo xamante ne maanaam amirul mu'minin boo ko nekkee li muy tekki mooy bu ñu waxee dara ci xadis fekk yow xamoo ko li muy tekki mooy loolu amul voilà te loolu nit ki ki ci yegg mooy ci nga xamante ne moom mooy sommité voilà <laughs> voilà dégg nga mu ne xaala. Ah, mu ne nee na axbarani xabaare na ma Qataada te moom mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi rahimahullahu ta'ala Abul Xattaab mooy daakantalam moom it waa Basra la rahimahullah Abul Xattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullah mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent dix-septième ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imaam bu mag moom tamit rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee woon boo demee ci téere yi hadiis fa fekk ay hadiisam yu bari boo demee ci yi fiqh yi da nga fa ay waxam yu bari ñu koy bàyyi xel boo demee ci yi tafsir yi da mo fa fekk ay waxam yu bari boo demee ci téere yi tasawuf yi da nga fay fekk ay waxam yu bari imaam la ci mboolem fànn lu ñu naan moom maanaam rahimahullahu taala euh, kon imaam la boo xamante ne ay waxam da imaam dañ koy jëfandikoo ñëpp di ko bàyyi xel mbool ak fànn boo mën a ne ak ngir boo mën a bokk ak wàll boo mën a féete euh, rahimahullahu taala bokkoon ci xat ci taalibi sayyidina Anas yu mag yi Ah nga xam ñi nga xam ne ñoo ñu gën a bu ñu solee sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu ne noo qaala nee na sami'tu dégg naa Anas mooy sayyidina Anas ibn Malik ah, radiyallahu ta'ala Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ah, rahimahullahu ta'ala te ñu koy wax Zul Uznayn al-Madani waa waa la tamit maanaam al-Madani summa al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la rahimahullah fa la génne àdduna te mooy sahaaba bi mujj génn àdduna ci Basra quatre-vingt dixième année am ñu ne quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna dañoo wute biñu ne ba sarak ci ko mujjee génn àdduna mooy Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génne àdduna fukki at laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quatre vingt wala boog ñuy wax quatre-vingt-treizième année ci li gën a siiw radiyallahu ta'ala euh, anhu moom euh, moom tamit ci muksiruuna yi la bokk ñi ëpp li ñu solo hadith jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam deux mille deux cent quatre-vingt-six hadis mooy musnadam euh, moom deux mille deux cent quatre-vingt-six euh, hadis imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ solo cent quatre-vingts hadis imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingts hadis imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadis ci ay hadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme moom Shu'ba ak moom Qatada Euh, fii tam maam ci rubaa'iyaatu imaam al-Bukhari yi la bokk rahimahullahu ta'ala nga xam ne ñeenti nit dong ñoo dox ci diggante imaam al-Bukhari yi ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu nee na qaala wax na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaqfilanna bu mu tufli bu mu tufli mukk ahadu ahadukum kenn jeen bayna yadayhi ci kanamam maanaam ba am nga fii waxul yàlla parce que al bas al bu saaqu al bu saaqu ak bu saaqu ak ak tafal maanaam li li waroon naan tufli rek mooy tefal dégg nga maanaam mooy li nga xamante ne loolu yëpp tufli lay teg dégg nga <laughs> kon lu ma <laughs> laa yàq si na la mu tufli dégg nga ahadukum génn ci yéen bay na yi ci kanamam. wala an yamini du caagin ci ndeyjooram kon loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam dafa bokk ci teggin yu mag yi maanaam ne buñ ko walaakin waaye nag an yasaarihi ci càmmoñam aw wala boog tahta rijlihi ci rolu tànkam bi gisoon nañ ne nag. ci tànku càmmoñ bi la comme ni nga xamante ne noonu la koy indee eh, ci buntu bii di ñëw ci di leeral ne tànku càmmoñ bi moo tax mu jóg maanaam comme ni nga xam noonu maanaam ngir maanaam boobu imam al-Bukhari bu ñu xoolee ba léegi daanaka même xadis yi la ñuy indiwaat ak eh, maanaam seen ay eh, ak xadis yu mel ni ñoom lépp li tax mu koy indee noonu mooy ngir leeral maanaa yi ngir rek maanaa yi di gën a sax tamit ak lu tax xadis bu nekk léeg-léeg même bu ko répété. mais la mu indi ko bokkut ak la mu indi ko fële maanaam mu mel ni ay jàngat yu bari lay indi ci benn jëmmi hadith bi euh, hadith bi taxrij bi gisoon nañ ko hadith numéro 405 mooy jotaay bii weesu hadith bi mujjee gis euh, wala gisuñu woon taxrij bi euh, wala ñu defaat ko rek hadith boobu indiwaat nag hadith numéro 405 hadith numéro 413 dina ko indiwaat incha allah hadith numéro 417 hadith numéro 531. hadith numéro 532 ak 1214 loolu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi imam Muslim hadith numéro 551 la ko indi moo tax hadith bi dafa bokk ci hadith yi nga xam ne muttafaqun alayhi la waaye ci sahih rek la ne nekkul ci sunan yi hadith bi boo demee ci sunan yi sunan imam al Abu Dawud at-Tirmidhi a ibn Majah rahimahullah doo ko fa fekk dégg euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala tamit indi na ko ci euh, lu bari ci euh, musnadam rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabun li yabzuq an yasaarihi aw taqadamihi al-yusra baabun bunte ngi ni li yabzuq gis nga booy tufli daal na nga tufli an yas bu nit ki tufli daal na tufli an yasaarihi ci ndeyjooram aw wala boog taxta ci ronu qadamihi ci càmmoñam boog an yasaarihi ci càmmoñam aw wala boog taxta ci ronu qadamihi tànkam al-yusra bi nga xam ne moom mooy tànku ndeyjo tànku Eh, càmmoñ bi maanaam kon na tufli ci càmmoñam maanaam mooy ci ci wàllu càmmoñ bi wala ci ronu tànku eh, càmmoñam eh, loolu maanaam loolu maanaam mooy mooy bu xam nga tànk yi bu nit bu taxawee ni tànk yi mel su tuflee ci kanam maanaam na nekk kon ci càmmoñam wala boog maanaam ci càmmoñam directement mu def nii te loolu kon dañ ci xamee loolu du yàqu julli Euh, loolu euh, waaye mu tufli tamit ci tànk ci ronu tànku càmmoñ bi dégg nga qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Adam te moom mooy ibn Abi Iyaas rahimahullahu ta'aala ah dégg nga rahimahullahu ta'aala moom mooy Abul Hasan ah, al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala Abul Hasan al-Asqalaani thumma al-Khuraasaani thumma al-Marwazi thumma al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna euh, deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ci moom cent quatre-vingt-huit hadith imam at-Tirmidhi imam Nasa'i ibn Maaja euh, tam solo nañ ci moom ay hadith ndax ci kutubu sitta ba mu jeex cent quatre-vingt-quinze hadith la ci am euh, Adam ibn Abi Iyas rahimahullahu ta'ala kon ñoom ñii ñoo soloo ci moom imam al imam muslim ci moom ay hadith mu ne qaala nee na haddathana shubata moom mooy ibna hajjaj allah tax gisoon nañu qaala nee na haddathana qatada mooy ibna diamat as-sadusi qaala nee na sami'tu anas ibna malik ibna nadr ibna damdam zul uznayn khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu kon ñii ñëpp gisoon nañ leen ñoom seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta lii tamit ba tey ci rubaa'iyaat yi la maanaam ndax diggante moo ak yenente imam al-Bukhari ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñeenti nit moo dox seen diggante mu ne noo na qaala maanaam euh, lu mat di leeral la euh, gis nga ba léegi da ngay gis ne annahu lay jeexal maanaam hmm. euh, sama annahu nee na qaala maanaam du du du sami'tu Anas ibn Malik qaala du dee loolu nee ah ah sami'tu Anas ibn Malik fi ñu ko gis yëpp da nga koy seetlu noonu lañ koy waxe mm-hmm. ah voilà mu ne qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innal mu'min li wér bowoon mooy aji gëm ji iza kaana bu nekkee fi salaati ci julli fa innama li am bedes mooy yunaaji day diyaaleeg rabbahu boroomam maanaam kon wax jii dañ ci xamee ne aji gëm ji maanaam nit ki kon su gëmee dëgg-dëgg te melo gi meloloon gëm la ko kii mooy ne bu gëm ngëm gi ci nit ki te dëgg te sell buy julli day jàkkaarloog boromam subhaanahu wa taala di déeyaale ak moom kon nag nit koo xamante ne yëgul ne mi ngi déeyaale ak boromam subhaanahu na xoolaat ngëmum maanaam na xoolaat na ngëmum dëggu na waa walla déet euh, dégg nga te mu ne kon nag euh, fala yabzuqanna waay bu mu tufli waay bayna yaday ci kanamam maanaam ci kanamam de loolu wax na lu tax du tufli ci kanamam ci hadith yi ñu weesu mooy ndax daf ni boromam bi muy jàkkaarlool moo tax Ah, waaye wala an yam yamini du caageen ci loolu tamit day tegtale ne borom bi subhaanahu wa amul bërëb maanaam ndax tey bu ma taxawee jàkkaarloo moom fii keneen taxaw fee jàkkaarloo moom fee keneen taxaw fële maanaam te kaaba gi nekk ci digg àdduna mooy ne amul bërëb kon moom amul direction kon yooyu ay tajalliyaat la feeñu waaye la bu borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñu maanaam mu tuddee ko maanaam boo xamante ne dafa tudd nekk gi ngay nekk di jàkkaarloo ak moom muy teranga bu màgg borom subhaanahu wa ta'aala tamit te yaa ngi koy gën a jege boo sujjóotee hmm. ba noppi mu daal di wax ne yemmoo na ci arash ba pare ne guddi gu jot day wàcc ci euh, asamaan bu njëkk bi hmm. Arafat day euh, bi ba ak ngay boole ngay daal di xam hmm. maanaam waaye ay feeñuwaay la ci ay bërëb ak ay jubluwaay maanaam loolu kon ci la ñu xamee ne borom subhaanahu wa bërëb yi téye wuñ ko waaye moom mooy ki nga xamante ne moom moo amal moo sos bërëb yi. subhaanahu wa ta'ala te loolu mooy mazhabu ahlu sunnati wal jamaa mu nekkoon nag bu mu tufli fenn euh, walakin waaye nag an yasaari euh, euh, na tufli ci càmmoñam aw wala boog tahta qadamihi ci ronu tànkam loolu tamit maanaam ndëggu tànk bi su muy dëgg tànk bi ci suuf foofu lay tufli loolu nag niñ koy defe mooy day ki bu soit day tufli nii waaye nag war na génne baat loolu war naa leer maanaam day tufli ndànk noonu rek du génne baat beneen bi ci def moom mooy ne euh, tànk bi euh, lay yëkkati lay yëkkati tuuti tufli ci noonu bu ko defee mu mën ko suul maanaam mu bañ a nekk loo xam ne day def ci bërëb bi muy jullee waaye bu dee jàkkale te nit ki amul lenn lu ko téye bu boobaa na na na def lépp ba bu mu ah bu mu tufli ci euh, bu mu tufli waaw kay na def lépp bu mu tufli wala ba mu tufli ci yéreem comme ni nga xam ne noonu lañ koy la leeralee insha allahu taala hadith sayyidina anas bi eh, radiyallahu taala anhu moom lañ gis moom lañ romb léegi gis nañ taxrij bi ci hadith numéro 412 bi ñu romb léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Ali te moom mooy ibn abdullah ibn Ja'far al-Madini ibn al-Madini rahimahullahu taala wa Abul Hasan ibn al-Madini mi ngi gën a àdduna cent soixante yi ñoom ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi euh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala xam nga moom sëriñam la woon moom Ahmad Yahya ibn Ma'in ak rahmatullahi alayhi moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan nee na nit ñoom may ŋaññi naan waaye lu tax nga moom yow da ngaa bëri looy toog ak Ali ibn al-Madini rahimahullah mu ne man li may jàngee ci moom mi sama daal bi moo ëpp moom li muy jàngee ci man maanaam ah, loolu day wane maggaayu al imam Ali ibn al-Madini rahimahullah maanaam moom mooy sëriñam di ko gën a marqué d'ailleurs rigueur bu mag bi imam al-Bukhari am ci Ali ibn al-Madini la ko jàngee voilà moo tax imam ah, ni comme ni imaamu Muslim rahimahullah ah, moo tax ci saxee xam bi muy am yenn mbir yu mu doon di nga ci wàllu yenn yi ne rigueur bi dafa ëpp quand même maanaam daanaka noonu la ko doon waxe parce que buñ toppee rigueur boobu am na xadis yu bari yoo xam ne doon ñu leen jëlati maanaam loolu nag euh, euh, moo tax borom xam-xam rahmatullah di wax naan xëy na imam al-Bukhari la ciy jublu lay lay tontu ci loolu lay wax ak loolu wala boog Ali ibn al-Madini moo tax nga gis ne ci euh, sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala moom solowul ci moom benn xadis solowul ci Ali ibn al-Madini benn xadis solo ci imam al-Bukhari benn hadith ànd ak ne imam al-Bukhari sëriñam bu mag la ba nga xamante ne bi mu ñëwee daf fóon fóon euh, loxo bi wàcc fóon tànk bi ba pare ne ko jàllalal sa làmmiñ mu mu bi ngay waxee hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu fóon ko yow mi nga xam ne ne yow yaay docteuru hadith yi ci bépp sikk bu ci am nga mën koo dindi leeral ko maanaam kon loolu euh, day wane imam Muslim ni mu màggale imam al-Bukhari moo tax nga day wax naan bu dul imam al-Bukhari imam Muslim du dem du dikk ngir màggal gi mu ko màggal ak réer muslim imaam al moo ko jaral mu jël euh, mu jël euh, mbaam sëf sëfu mbaam ak yu mu bindoon ci benn sëriñam bu tudd Muhammad ibn Yahya az dem delloo ko ne ko sa xadiis yi ma jàngi woon yépp ci yow mi ngi nii am delloo naa ngir ngir rek imaam al moo ko jaral jaraloon loolu lu tax ndax sëriñ ba da dañu ah, képp koo xamante ne da ngay toog jotaayu Muhammad ibnu Ismaïl al-Bukhari demal la yow juge fi mu xam ne moom lay waxal mu génn jóg dem eh, fekk loolu boo xew-xew la boo xamante ne Naysaabuur la xew ndax eh, xam nga imam al-Bukhari bi ñu ko déggee ni Naysaabuur lay day ñëw Naysaabuur imam Muhammad ibnu Yahya az-Zuhali te pourtant imam al-Bukhari solo na ci moom ay hadith ci Sahih bi rahimahullah comme quoi imam al-Bukhari du jàpp jàpp maanaam ni xolam mel du jàppul loolu imam al-Bukhari dani ko eh, imam Yahya imam Muhammad ibn Yahya eh, bi gën a mag ci àdduna bi boroom xam-xam bi gën a rëy ki nga xam ne mooy sëriñu boroom xam-xam hadith yi day ñëw Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari la tudd rahimahullah day dugg fi dama bëgg dëkk bi bu fi kenn des na ñëpp génn dem teeru ji ñëpp génn dem teeluñu xam ngeen ni kooku ku baax la mu dem ñëpp dem te moom mooy sëriñu dëkk bi ñu dem teeluñu ko sauf que biñ ko teeluñee ba ñu ñibbisi ba ñu màggal ko tatagal ko defal ko lépp ci ëllëg sa moom jotaayam kenn nekkatu fa ñëpp dañoo dem déglu ji Imam Bukhari jàngi ci moom loolu nag metti na ko nag euh, moo tax ba beneen yoon biñ ñëwaatee am ñu ñëwaat Imam Muslim ñëw toog mu ne euh, képp koo xamante ne da nga dem toog ci euh, euh, Muhammad ibn Sa'id al-Bukhari see boobu fi toogati dem te imam Muslim bindoon na ci moom ay hadith yoo xam ne bu ko jëlee sëf la ko defoon ci mbaam waaye non seulement dafa jóg dem xam na ni moom la ñuy waxal mu jóg dem mais dafa dem jëli ji sëf bi yëpp indi ko ne ko say hadith a ngi nii dem ginnaaw gi mais ak maandu teem solowul benn xadis ci imam al solowul benn xadis ci Muhammad ibn Yahya al-Asbahani ci ñoom kenn dafa bàyyi ñoom ñaar ñëpp seen ay xadis ci saxeexam voilà maanaam ngir maandu te ànd ak ni mu màggalee ñi mu leen màggalee ñoom ñaar waaye imam al-Bukhari moo ko jaraloon sëriñam boobu ak ni mu meeloon ci moom ak li mu jàngee ci moom yëpp mu dem delloo ko ko yëpp dem dellu maanaam tool day wane tamit maanaam kii bu mag bi mu àndaloon <laughs> maanaam xeetu fulla bu mag gi nekkoon ci moom jom jom ju mag gi nekkoon ci moom <laughs> waaw ak ne man daal yàlla laa yaakaar maanaam en gros yàlla laa yaakaar euh, dégg nga mu ne qaala lana haddathana Sufyan foo déggee euh, Ali ibn madini mu ne qaala haddathana Sufyan Sufyan ibn Uyayna la mooy Abu Muhammad al-Hilaali Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan ah, eh, al-Hilaali rahimahullahu taala mi ngi gën a àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te Kuufa génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ah, la bu mag rahimahullahu taala ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta maanaam imaam la boo xamante ne Euh, rahimahullahu ta'ala dafa nekk euh, bokkoon ci taalibi imam az-Zuhri ñoom Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi ala al-jami' euh, ak mel ni ñoom mu nekkoon tamit jaam ko tu yàlla bu mag di nitu bu sell rahimahullahu ta'ala ta'ala nee na hafiz faqihun imamun hujja ku wóor ku dëgër la imam la boo xamante Layla maanaam rahimahullahu ta'ala dégg nga moo tax moo tax imam Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala mooy Abdurrahman Ibn Mahdi nee na ba ma daan déglu imam Ibn Uyayna di wax bu ma déggee Sufyaan imam Shu'ba rahimahullah du ma bind ci ci Shu'ba ci Sufyaan Ibn Uyayna bindee. maanaam tellement que Sufyaan ibn Uyayna maanaam ni mu màggalee Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah loolu lay eh, wane rahimahullah taala moo tax laaj nañ ko Sufyaan ibn Uyayna ak Sufyaan as-Sawri parce que ñaari Sufyaan yi la Sufyaan bu ñu doon ak Sufyaanaani ñaari Sufyaan mooy Sufyaan ibn Uyayna ak Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahmatullahi alayhi mu ne eh, nee na ibn li mu xam ci alquran ak ci tafsir leeral hadith yi ah maanaam loolu li ci nekk ak xam li nga xam ne mooy ci lënt ak sew sew masala yi li nekk ci moom nekkul ci Sufyaan as-Sawri ànd ak Sufyaan as-Sawri mooy ci mu doon moom rahimahullah ak ni mu màggee ànd ak loolu yëpp euh, euh, imam Abdurrahman ibn Mahdi gisoon nañ ko ci jot yi weesu ma nee na moom Sufyaan euh, ibn Uyayna la gën a màggal rahimahullahu taala imam Ash-Shafi'i rahimahullah nee na budul woon imam Malik imam imam Sufyaan ibn kon Hijaaz péninsule arabique bi yëpp xam-xam daf fay toxu ñoom ñaar ñoo suufe xam-xam foofu maa ngi Sufyaan euh, euh, ibnu Uyayna ànd ak subhaanallah gis nga ni ñu mel ñoom ñaar ànd ak loolu maanaam moom imaamu Maalik ànd ak loolu moom daf daf maanaam nga gis ni mu ni mu ni ni xol bi selle maanaam ba mu naan hadith bi yeneen ci bi doon wax de sallallahu alayhi wasallam naan léegi tey borom xam-xam bi di dem di tuxu ji di wuti ji Ah, di dem maanam nit ñi di dem di di di takk seen seen seen eh, eh, eh, gëllëm yi di ci duy ay ay waruwaay ngir maanaam ay ay ay kii yóbbal ngir wuti ci xam-xam du ñu gis ku leen leeral ci diine du ñu ko gis ku ci gën a màgg imaam bi nekk maanaam imaam waa Madina moom mu ne non imaam Maalik ay mu ne non kooku imaam Maalik lay wax maanaam nga gis ni mu loolu loolu xol bu seetlu moo koy def loolu. nit ku kuy kuy kuy ku ku ku bëgg ràcc jëmale sa kanam lu bari doo ko def ah rahimahullahu taala mu ne man de mënu ma koo firé keneen ku dul imam Maalik ndax moom lañ fi gis dégg nga maanaam moom qaala nee na haddathana Zuhri te moom mooy Ibn Shihab biñ doon gis sànq dañ koy wax Zuhri di ko Ibn Shihab ci lay fan di tawee Zuhri mu ne ana Humayd ibn Abdurrahman te gisoon nañ ko mooy ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ibn Awf an Abi Sa'id al-Khudri mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab ñu ngi hadith yi seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta moom Ali ibn al-Madini comme niñ ko gisee woon ci teqantal min la waxoon léegi rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi alayhi anna nabiyya naka Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam absara dafa gis muxaamatan nga ndax it fii qiblatil masjidi ci qiblay jàkka ji ah, maanaam fi jàkka ji fii ci qibla bi nee fa xàqaraa mu xoos ko bi xasaatin ci bant su ma topp naxaa mu daal di tere an yabzuqa ah, ci mu tufli ar rajulu nit bayna yadayhi ci kanam maanaam buy julli wala boog ci kanam waaw buy julli aw wala boog an yaminihi ci ndeyjooram walakin waaye nag na tufli an yasarihi ci càmmoñam aw wala boog taxta qadami al yusra ci taxta ci ronu qadamihi tànk al yusra bi nga xam bi mu ne waa ani zuhri solo nañu tamit ci imam az-Zuhri moom mu ne sami'a dégg na Humaydan te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf ah an Abi Sa'id bu jëlee Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nahwahu ah, lu mel noonu dégg maanaam loolu muy nekk loo xamante ne taaliq ah? voilà maanaam ci même càllale gi la ñëwee ah maanaam la ñëwee boo jaar ci imam az-Zuhri raxma maanaam mooy ali xaqaala xaddasanaa Sufyaan ali Zuhri waaye bi pa dafa ne a samia dégg na Humayd te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman maanaam benn la ndax imam az-Zuhri du mudallis mu waxee ne an mu an ana bu ne an ku dul mudallis bu ne an mook bu ne dégg naa ñoo yem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 Ibrahim ibn Saad c'est Ibrahim ibn Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf ou c'est Ibrahim ibn Saad ibn Abdurrahman non non ibn Ibrahim deux fois Ibrahim ouais et lui c'est le père de Yaqub ibn Ibrahim bon non non Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi non mais le Yaqub ibn Ibrahim on en a dit il y en avait trois

Nafi, euh, qui était l'ancien esclave de... C'est la franchise. Oui, voilà. voilà. La franchise de, de la Haine mmh. Mais après, quand tu as dit, il fait partie des ci juróom ci wuute yi borom ko ci kan juróom-ñaareel bi. non non non dama ne Salim ànd ne Salim rahimahullah ci fuqaha u sab'a yi la bokk ci benn wax ci wax ci waxi ànd ak loolu yëpp Naafi' lañ jiital ci kawam. waaw. Euh, après euh, imam Az-Zuhri. Hmm. Euh, moo leen voilà

ibnu muslim ibnu ubaydillah ibnu abdullah ibnu shihab moo tax ñu naan ko ibnu shihab ibnu ubaydillah ibnu al-harith ibnu zuhrata zuhrata boobu moom mooy maamu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci jigéen ndax amina bi yaay yenent bi sallallahu alayhi wasallam doomu wahb la kooku di doomi Abdul Manaf kooku di doomi Zuhra baaxul donc ci lien boobu ci la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam Zuhra nag boobu nag nga xam ne mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam te moom mooy maamu imam Ibn Shihab ba tax ñu naan ko az-Zuhri Zuhrata boobu Zuhrata boobu Kilab mooy baayam Kilab. mooy maamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci côté baayam foofu la yenente bi papa yenente bi sallallahu ak ak njaay yenente bi sallallahu foofu la ñu bokki ci kilaab lañ daje seen maam biñu naan kilaab hmm? voilà exactement loolu tax loolu tax ma ni la càllale googu boo xoolee euh, euh, Ibrahim ibn Sa'd ah, ah, imam ibn Shihab az-Zuhri Ibrahim Ibrahim ibn Sa'd imam ibn Shihab az-Zuhri ak ah, ak Humayr ibn Abdurrahman ñoom ñëpp ay Zuhri lañ ndax ñoom ñëpp ak ñoom ñëpp ay mbokk yent bi lañ sallallahu alayhi wasallam ci seen wàllu maam boobu tudd Zuhra ci wàllu yaayam non non non non c'est un

d'accord euh, non t'as dit un autre mot mawquf voilà du coup je me suis parce que normalement les hadiths qui s'arrêtent aux sahaba loolu la ñuy wax mawquf qu'est-ce qu'on dit déjà mursal mursal mooy hadith boo xam ne taabi'i bi dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wala def na ah, voilà sahaba voilà mais Euh, dire que ni dafa sote saxaaba bi du définition bu baax maanaam dafa taabi'i bi moo wax mooy définition bu baax parce que mën na nekk ne saxaaba la tëb mën na nekk ne yeneeni taabi'i la ko dégg taabi'i yooyu déggee ko ci saxaaba voilà euh, baax